bismillahi rahmaani rahim ñu ñëw ci nettali fukkeel bi ak ñaar sëriñ bi xaada lahu law maxtaara lahu bi mu nekkoo jolof am na bis mu bu genn gone yenn ci dëkk bi am ku nëbbu ak goneem fitarrax ci kawam siiw na loolu yi dañuy fàttali lu yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa waxoon tere naa leen julu muy dox ci gott am ku ko def ca bis ba jaan nekkoon ca gortu ba dugg ca biir a faatu yonente yi alayhim ak sëriñ si leeral képp moo leen leeral képp mooy li leen war ci nit ñi la ca des nag moo di topp ak ñàkk a topp ku topp jariñu lool ku toppul loru lool ci lii lañuy ñuy gën a déggee la kenn ca niti yàlla ya daan wax dee leen topp ndigal tey bañ a topp am xel nettali fukkeel bi ak ñett sëriñ tuubaa xaali law law mas naa wax fexe leen ba julli di yàq te bu ko dara yàq siiw na mel na ni màgg gi julli gën a màgg ci lislaam sëriñ tuubaa xaali law law da koy feeñal ci ay waxam yu bari su ko defee nan lañuy fexe lool mooy suñu ne allahu akbar ci ak nodd ñu daal di bàyyi lu ñu nekkoon dem jàpp bu ñu jàppee ba ñu jëm ci lenn dem julli ji waaye li feek ñi ngi xaar lenn ginnaaw nodd gi duñu mën lii sëriñ bi wax wala alam ñoo ci nettali fukkeel bi ak ñeent sëriñ tubaa xaadala wallaaw maxtaara lahoo am na ku mu mas wax kaay dem yori daara ja te boo demee bul wax lu bon bul def lu bon bañ na gàllaaj siiw na kon da koy jàngal melaw jiite te moo di bañ a génne lenn lu baaxul ci say cër su ko defee ñi yàlla subhaanahu wa namm ak gindiku ci ñoom dañu lay roy ci loolu su ko defee itam li mu ko mujj a wax baax na lool ci kuy jiite ndax téeméeri nit yoo gis ñu daje xaritub yàlla ma nga ca ak noonub yàlla te xaritub yàlla boo ko tooñee yàllaa koy fayal yàllaa koy fayul du fayu noonu bi yàlla boo ko tooñee mooy fayul boppam moo tax lii sëriñ bi wax xaada lawoo laaw maxtaara lawoo kenn mënu koo weesu ñu ñëw ci nettali fukkeel bi ak juróom sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaara lawoo bi muy jógee Jolof jëm njaaréem daa xëy xëy kenn gisu ko ba ñu jaaxlee am ku ñëw ni leen sëriñ bi nee na ngeen fekk ko njaareem fa la jëm siiw na lii nag am naa ci gis-gis ndax daa mel ni sëriñ bi waañ na yoon wi lool bi muy dem njaareem ba am ñu mu ko wax xamaleen lu bari ca fa ñu jëm kon nëbbu gii ci biir nettali bi xëy na mu doon lu mu doon nëbb waa jolof ci boppam waaye itam bi mu xamalee taalibe yi ak demam ba noppi ci la xëy dem kenn gisu ko mu yónnee wax loolu waaye itam ñu xam ni sëriñ bi tubaab yi ñoo ko daan tuxal ci zahir ñoo ko jële jolof yóbbu ko njaareem te bu ñu koy yóbbu dañuy jekki-jekki def ko wala aalam ñu ñëw ci nettali fukkeel bi ak juróom benn sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara mas naa toog ca njaareem dégg am tëkk mu ni dégg ngeen loolu ñu ni ko waaw mu ni ñooñu taxuñu waajaa jóg yéen ñi nekk ci sama wane wii yéen a ko tax a jóg siiw na seytaane lay wax waaja fi mu ne ki nekk ci lu baaxul seytaane mën na ko ba noppi boole na ko itam ci ay gaayam ba noppi waaye ki nekk ci lu baax lay fexeel waxtu wu ne ci ay waxam ak ay jëfam seytaane nag buy yàqal kenn ñeenti bunt la am yu muy jaare te mooy làmmiñam ndax làmmiñ nit ki mën na cee wax lu toll ni asamaan ak suuf ci bàkkaar te du ko yëg mel ni mu fen loo ko wala mu jëw loo ko wala mu wax loo ko ay neen rawan rawantinaa kurée kilifa bu ñuy diglu ay waxam di ko topp bu ko mënta yàqal ci làmmiñam mu yàqal ko ci ay bëtam te mooy xool loo ko lu mu wut taxool bu ko mënta yàqal ci ay bëtam mu yàqal ko ci ab déggam te mooy déggloo ko lu mu warta dégg loolu la sëriñ bi di wax fii bu ko mënta yàqal ci ab déggam mu yàqal ko ci am xelam te mooy di ko xalaat loo lu mu warta xalaat fi mu ne nag dañoo nekk ci mu mucc jamono lool wax yépp ak bët yépp ci ay xalaat seytaane rekk la jëm waxtu wu nekk ñi ngi toog ci télévision yi ak di diglu rajo yi te àdduna du kërug fo kërug liggéey rekk la képp ku tàbbi àjjana da nga noppalu lool noppalu gudul dog wallahu alam ñu ñëw ci nettali fukkeel bi ak juróom-ñett sëriñ mënumbe mat naa wax sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu dama bëgg xusug mbay sëriñ bi ni ko ñun bayuñu bay am xusug mbay waaye loo teral mu teral la siiw na xus mooy luy dolli mbay mi xay na li ko sëriñ bi waxit li ma ci dégge mooy bu fekkee dee góor góorlu ci mbay mi na mu ware sunu borom subhaanahu wa taala ko ci ndax fi mu ne da nga gis ku yor mecc mu ndaw waaye téewul ci lay tedde ca tedde rek ka wut ñu ñëw ci nettali fukkeel bi ak juróom ñi ñett mas nañoo ruural kenn ci taalibe yi mu téye jur ga bi ko sëriñ bi xaada lahu maxtaar yégee ni na ko jéggal ku jaayoon nag yi ak sàmm bi du tax mu jot yoolu jéggale siiw na ruur mooy jur guy lekk ci toolu jàmbur loolu yi nag bu amee ba ñu jàpp jur ga xel yépp day dem ci fayu waaye gis nga Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara loxo waxtu wu nekk ci lu muy dund ak li mu nekk ci lay wootaalu bay ndax fi mu ne fayu ku ci dugg fàww ak tooñ amaat góodul yëkk sunu boroom nag terewul ak fayu waaye fii nu toll ci jamono sunu ak fayu waaye fii nu toll ci jamono muñ daa gën a am ak mucc lool aku mujj wallahu aalam